anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalithu fi al-adabi wal-fadaa'il haadaa li-anna sharra yad'u abadaa li-sharri wal-khayru lil-khayri in badaa qaliilu kullin minhumaa yad'u ilaa kathiirihi falaa takun muqallilaa léegi sëriñ bi mu ngi doon wax ba léegi li nga xam ne day tax qiyaamul layli doo ko mën li la ciy jàppale loolu la la doon wax noxoon na la bi ci njëkk wàññi ay lekk gu bari bi ci tegu wàññi sa coono yi ngay ngar dajjoo ci bëccëg gi bi ci tegu bari bàyyi mooy yàlla bàkkaar yi bari yi ngay def di defi bàkkaar ci bëccëg gi ak tamit di amee aajo ci keneen ñeenteel bi am aajo keneen ci koo xam ne du borom bi tabaaraka wa taala waaw ba wax na la bàkkaar yee tax ci bëccëg gi tax doo taxaw guddi guddi di julli mu joxoon la ci misaalu Seydina Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahmatullah alayhi wa radiya anhuma waaw waxoo la noonu nañ ci mbiru imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi ah kon nag loolu la mu ne mel ni sëriñ bi ñu ne ko waaw lu waral affaire bu mel noonu mu ne hada li anna sharra lii boo gisee lii ndax mbon bàkkaar yad'u abada day woo saa su ne li sharri mooy gis nga boo xasee def benn bu bon day woo beneen pompe acier la yow bakkaar moo tax sa bakkan bu ko xamagul nga mais bés bu bakkan xasee mos ndax an nafsu li borom burda bi wax al imaam al busayri wan an nafsu ka tifli ah in tuhmilhu shabba ala hubbi rada'i wa in tuftimhu gis nga bakkan moo gonee yem tuddoon nañ ko fan yee gis nga boo ko wëyalee bàyyi ko ak sagoom euh, bàyyi ko noonu waxoo ko ay limitam day màgget ci bëgg nàmp du deñ di naan day nàmp comme xale bi rek comme liir bi waaye boo fexee feral ko ne ko yee manoo continuer nàmp di bañ di fanaanateeg moom di ko yóbbu ci sa yaay bu ko foo xam ne du la fa gis lu bari te bu ko kenn jox benn biberon dee leen ko fexe jox lekk début bi dina xeex dina siisu dina yuuxu ba sonn waaye ngeen ma ne mu jaral leen ko bu yàggee léegi mu bàyyi di lekk di ñépp bàyyi laa ci biberon ak wen waaye bu ngeen ko nee nii day continuer bakkam la bu ko xasee mos loolu moo tax day woo beneen bàkkaar mu ne haadaa boo gisee lii ndax li anna shara ndaxu mbon yadu day woo saa su ne abadan ba faw li shari day woo beneen mbon wal xayru naka noon yiiw lil xayri moom itam day woo yiiw abad in abad in badaa bu dee feeñ na boo defee benn yiiw day mel da ngay sawar ci defaat beneen continuer waa alquran bi naa jàng xul huwa kese quoi ubbi xool après nga waa affaire bi neex bu dee da nga koo teewlu te tax beneen suuraat booy jàng lu bari sax doo ko tal ndax ni mu neex waaye lu bon gis nga boo ñëwee non biis kese la imam doon wax nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa liqa fa maw'idun fa liqaa'u léegi mu ngi noonu mu ne gis nga caay caay yi yëpp mu ngi commencé ci sëy yi mu commencé nadratun ci benn gis booy bi yambar mi repéré na yambar mu jigéen mi repéré wante nañ mel ni ay proie yu ñu gis ci àll bi gaynde gu gis proie bam nadratun xool na ko bu xool ko fabtisaamatun ndaw sa daal di muuñ mooy ubbil naa la sama xar kanam ndax bu dee jigéen bu am fulla bu la benn góor xoolee yenn xool yi mu zëj kanamam xar kanamam waa ji day xam ne fii aw ma fi buntu day xoolaat feneen quoi xool a xool nan lay jàlle mais bu dee dangaa xool nga muuñ ndaw si muuñ mooy sawaay bienvenue Axel man ngaa ñëw waxtaan ak man cause mois wal iyaadu billah <laughs> ñoo di kaccoor wallahi nga ne saa yow xam nga dem de man a waaye eh, attention yow dama laa gën a xam ni mu dem moo <laughs> non gars dañu yaakaar ne fii mu ne man tig tig tig jeune vis ba je yàlloo ko gënoon xam sa waxal rek yàlla tax ndax xamoo lii may wax mo mo yow yaa ko gën a xam nga naan ma may wax man damay leer affaire yi loo bëgg waaye <laughs> ah mu rëbeera ko nadratun fabtisaamatun ndaw si muuñ waa ji muuñ mu jege si waa booy yow waa yow sax yow ci secteur bi ah fa salaamun ñu nuyoo ma ne Shawqi daa baax rahimahullah la Ahmad asalaamaaleykum yëf yi tardé yooyu ngaaka yooyu lañ lay wax boo fi salaamee sax femme bi bàyyi boo naan ko asalaamaaleykum mu ne yée xaara ñàngalaat jaar nee ñoom lañ bëgg eh booy façon yooyu lañ bëgg waaw yëfoo yëfu gainsman yooyu ak ñu naan waa booy jëmp la yooyoo leen neex nga ñëw yee booy wax yu mel noonu lañ bëgg a dégg waaw fa salaamun gi ñooñ dañoo baaxoon sax malgré yu ñaaw li ñuy def dese woon nañu mu baax mais fii kenn du fi salaamu naa yee añ lay wax yee maan yeewu maan yooyu la ñuy wax fa salaamun buñ léegi nag mooy ubbeeku na fa kalaamun ñu commencé waa yow fan tax di waxtaan quoi mais yow fooy évoluer ci secteur bi sax man du ma la gis lu bari quoi maa ngi lay dóor gis ma ne ko non man fii wax yu ñàkk fayda yooyu rek ngir mën a amaale ci ku nekk sa adresse ak loolu bu dee femme bu amul personnalité la ci saa si mu ne ko waa jëlal sama numéro wala di jaay li kii quoi voilà man je suis à lycée Blaise Diagne wala lycée des Maristes xaw ma fan ak fan waa yow fële Fadilu Mbàkke xaw ma lan point e ñàngami sàngam ma ne joxe numérom ci noonu waaw wala maa ngi Lamine Gueye ayow rahimahullah léegi sawaay <coughs> fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun ñu joxante rendez-vous wooma wooma da nii dama yàkkamte mais nag ma waa ma boo ma jotul bàyyi ma message mu bàyyi ko message léegi nag ñu joxante rendez ci ab hôtel ak fu leen neex wala fu leen neex wala sax ci seen kër yi wala bu dee ay étudiante lañ mën nañ ko joxe fay seen logement wala fu leen neex bu dee appartement lañ yor fa maw'idun fa liqa'u ñu daal di daje nag def fa njaaloo ak li nga xam ne mooy li xaram fii la lépp tàmbalee waaw mooy ndax lan li anna sharra yad'u abada li sharri mbon day woote mbon bët gëlëm suñu borom ne la woon yeneen am ne xool bu njëkk bi moomoo ko. loo mënoo ci dara nga génn fii di kii gis benn jigéen wala jigéen bi gis góor goo xam ni mu soloo baaxul loolu mënu ci dara waaye nga toppaat atbi an nazar an yatbi an nazar an yutbi an nazar an nazar toppale ba mu xoolee xoolaat loolu moo garaaw nga def lool mooy benn bàkkaar léegi nag ndaw si muuñ yow nga muuñ beneen bàkkaar ah ngeen jege sante di nuyoo di joxante rendez-vous yooyu beneen bàkkaar mooy noonu lay demee ba ni ngeen di demee ci njaaloo mooy lu bon day woolu lu baaxi noonu la noonu lay demee processus bi kon loolu lay wax nii mu ne moo tax mu ne qalilu kullin minhuma yad'u ila kathiri fala takun muqallila mu ne bu tuuti kullin minhuma bu benn bu nekk ci yii mooy lu baax lu mu tuuti tuuti lu bon lu mu tuuti tuuti yad'u ila kathirin day woote jëme ci lu bari boo ko toppee ci lu bari nga jëm kon nag ah ndax bàkkaat benn di defaat beneen xeer yu ndaw yi mais ñoo composé montagne bi waaw montagne li muy bari bari ay xeer la taf ab bërëb boo jëlee saa boo xëyee def fa benn xeer bu yàggee léegi nga am jalu xeer mooy bul xeeb kon falaa takkun hein bul nekk mukk muqal li laa kuy tuutal bàkkaar wala yiw naan lii moom jaru ko ko waa lii dafa tuuti dërëm bii man a sarxe non jaru ko noo defal lool nga am defal te yàlla tax waaye bu dee lu bon sori ko bul ne lii garaawul moom biis moom garaawul quoi oh ayow oh, ci ci yu ndaw yi la garaawul eh, lii nii moom sawaay yi wax waaye lii dara newu ci quoi oh garawul ñu ne la déedéet bu fi xeeb benn bàkkaar di ko tuutal mu ne waqiila laa yafuutu abda rabbi jamaatun illaa bi fi'li dambi mu ne waqiila nee nañu laa yafuutu du faat du rëcc abda rabbi jaamu borom bi du ko mooy jamaatun du ko rëcc mooy julli ci mbooloo mbooloo mi du ko raw moom jaamu borom bi tabaaraka wa taala illaa lulul bi fi'li dhanbi bi ci jëfu benn bàkkaar boo defee bàkkaar moo tax bàkkaar day am conséquence waaw borom bi nag ci ngëneelam dong mën naa tax conséquence ba war a ñëw mu faral la ko waaw ba nga ñooñu laay soppil sax seen yu ñaaw yi ñu doon def ma def ko ay yiw ulaa'ika alladhiina yubaddilu Allahu sayyi'aatihim hasanaat voilà waaye day foo jaar day am i bàkkaar bu la ko borom bi jéggalu mooy day am yu muy jur ca gannaaw moo xam yëg nga ko walla yëgoo ko ñu bari nag du ñu ko yëg ndax ñoom la ñuy foog dañuy foog il faut ñu génn accidenté wala oto fël leen wala seen tànk damm wala seen seen tànk foxot wala ñu rëq déedéet mooy lu bari sa jaamu yàlla lay lay lay lay indee rëq-rëq nga toog bëgg a def lu baax doo ko man toog nii rek tiim sa bi ne dara terew la koo jóg kii yaa ngi toog diis manoo ko mais il lii la gënal nga dem fa ca suufu alxuraan ba xam ne nga jël fa télécommande bi nekk ci télé bi di seetaan yoo xam ne yu ñàkk fulla la loolu moo lay gin a woyof ndaxa télécommande bi nga jël alxuraan bee ko tiim waaye bëggoon nga ko mais defoo ko lu tax daa am bàkkaar yoo def te rawatina ci télé bi ngay xool yu yëgee ni yi ngi fiy seetaan day des trace wallahi alladi la ilaha illa loolu moo tax mu ne gis nga bàkkaar nee nañu jaam bi jaamu borom bi du ko raw mbooloo mukk ca julli mbooloo lu dul ci jëfu bàkkaar bu mu def mu ne wa inna li'tilaama fi layaali uqubatu llahi ala rijaali qultu siwa ihtilaami ahli lbadri anhum rida rrahmani kulla dahri sëriñ bi radiyallahu anhu ne bokk na ci yoo yële nga xam ne bàkkaar mën na ko waral mu ne wa inna ihtilaama mooy waqiila wax nañ ba léegi ne inna inna lihtilaama kene gis nga mooy liñ naan gént nit ki di gént di sëy moo xam ndaw si wala ku góor ci mu ne loolee ci fi layaali ci guddi yi loolu uqubatullahi mbugalum yàlla la alal rijaali ci góor ni mooy ñey gént fii nag rijaal góor ak jigéen a ci du amul mafhum mooy tax jigéen ñi tamit dañuy gént di sëy moo tax sayyidatu ummu salama yaayu sayyidina ah non kii la woon euh, ummu sulaym voilà yaayu Euh, Seydina Anas daa ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko inna allaha la yastahi min al haqq borom bi de amul kersa ci dëgg est-ce que jigéen gi war naa sangu bu dee ne dafa gént hal ala al mar'i ala al mar'ati al ghuslun idha hiya ihtalamat Sayyidatu Aisha ne i yow yow gàcceel nga jigéen taribat yadaak yonent bi alayhi salaam ne ko yow mii bal yow mii taribat yadaak bàyyil kii mu laaj li muy laaj nga naan ko taribat yadaak wax na dëgg day laaj <laughs> mu ne ko naam waaw yonent bi saa saa tontu noonu na ko jii daa dafa laaj ne yonent saa alayhi salaatu salaam mais est-ce que jigéen bu géntee <coughs> comme di sëy comme ni ko góor ñi kiiwee est-ce que kook daa war a euh, daa war a euh, sangu mu ne ko naam idaa hiya ra'atil bu dee gis na ndox mooy bu dee ne àgg na ci bànneexu sëy bi bi muy gént noonu ba mu yëg am na ndox moo xam ne bànneex baa ko waral mu génn kooku ah kay kooku day sangu comme góor kon nag lii nii muy wax góor ak jigéen a ci amul ma foofu waaw amul luñ naan comme que góor wax jigéen ñi bokk ci yédé kon mu ne loolu nee nañu ne lool mbugal la bu yàllay def mooy di gént di sëy ba dara di génn ci yow ci jaam yi voilà na mu ne qultu man nee naa Bamba te waxoon na bu ma nee qultu radiyallahu anhu min maani na naqaltu ci maanaay waxu boroom xam-xam yi laay toxal mu ne si waa ba mu des ihtilaami ahlil badri ba mu ahlil badri ba mu des waa badar ñoom moom bu dee dañoo gént ñoom ñoom bokkuñu ci borom bee leen defal ay teraanga defal leen loo xam ne ñoom bu ñu géntee loolee du nekk loo xam ne mbugal la ci ñoom anhum yal na nekk ridar rahmaani ngërëm yi borom bi nga xam ne moo fees dell gërmane kulla dahri saa su ne mu ngi ko waa ah, kon ñoom seen gént lan na mu ne fa innahu busharatu rahmani wa rafu lahwalin ma'al ahzani mu ne fa innahu bu dee waa badar ñoom radiyallahu anhum ñoom seen gént noonu